ne jataa bii ñu weesu ñu ngi doon gis li jëmoon ci masala mi jëmoon ci wàllu rey yan façon rey moo am yan façon rey mooy yi nga xam ne ñooy ñoo am gisoon nañu rey gi nga xam ne mooy qatlul amdi rey goo xam ne waa ji moo ko tey ak rey goo xamante ne nii shibhul amdi dafa niroo ku tayeef mais du moom ak rey goo xamante ne nii xata la mooy njuumte la bu ci nekk nag amoon na ay àttey boppam ci reyu njuumte yooyu nit fil nit cib accident ci la ab piéton buy dox ab automobiliste daal di koy fël te ko waaye bokkul ak lama sama cousin ba nettali woon yàgg na senegaal ne dafa dugg ci njaganjaay bi chauffeur bi di njëkkanteeg benn piéton boo xam ne ci passage clouté woon kat mooy foo xam ne amul fa passage clouté yi nga xamante ne dañ koy marqué bande yu weex nga xam ne ñi ñi am priorité moo ñiy dox kuy dawal ku ne boo agsee foofu dangaa war a taxaw xaar ñiy dox ñu jàll ba pare lu mel noonu la waa ji di njëkkante gis kuy dox ci loolu mu accéléré yàlla la waa ji seen ko rek commencé di daw mais ni mu ko rombe vif tuutee des mu fel ko naan bu ma la neen waa ji sama cousin bi nee na mu teg ci lu ñaaw naan bu ma la fa fekkoon rek daldi nàngamtaan jaar fu ñaaw kooku noonu xam nga kooku bu filoon kooku ba mu faatu kooku ma kooku moo ko tey kooku dañ koy jàpp dal di koy rey voilà même bu dee ne après moom c'est sûr que bu ko filoon après dina ut ay ngànt nag naan teyuma ko comme ni ñëpp wax rek am na ñenn ñi c'est sûr que fël gi ñuy fël ñenn ñu ñoo ko tey waaye da ngay gis ñu ndax fuul yi dañ leen di bëgg a rey gaa yi wër leen na leen a rey ma la ñuy bàyyi oto ba daal di daw uti lay nag ne tayuñu ko waaye kooku bu nañu woon buñ ko yóbbuwoon ci juge bu bu rayoon waaja ñu yóbbu ko foog témoins yi ne waxul dëgg bi ñuy bi muy jege waa bi mu gisee waa ji la accéléré ba pare ne bu ma la fa fekkoon u wax lu ñaaw kooku dañ koy jàpp dal di koy rey mooy yooyu moom taxul ñuy wax mais li ñuy wax mooy nit koo xam ne day dawal otoom di jàdd rek fel benn nit te gisu ko mu dee kooku loolu xatlul xata i la mooy rey la xam ne ci njuumte la léegi nag waa ji day joxe diya comme liñ waxoon day joxe diya kay day joxe diya di fa diyatun musallamatun ila ahliha ak lan tahriru raqaba day goreel jaam te waxoon na fa man lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayn koo xamante ne ni yow amoo jàmbooy booy goreel ni ngay def mooy fa siyaamu yow dangay woor ñaata ngay woor shahrayni ñaari weer mutataabi'ayni yoo xamante ne ni yu tegaloo lay doon voilà kon la de kooku diya day war ci moom te diya bi bu boobaa comme que tayu ko c'est accident boo xam ne tayu ko boobu ay mbokkam aqilam mooy geñoog baayam pas baayam kese de ñi bokk ak moom baay kese mais ñépp koo xamante ne ñoom ñoo bokk ci wàllu baay moo xam ay maam ak baayam ak ay maamam ak ñoo ñépp ñoo ciy bokk daal di participer ngir dimbali ko ci waaw kooku day joxe loolu diya googu léegi nag bu dee gaay yi gaa yi gaa yi ñu rayle ñoom ñoo ne non loolu jéggal nañ leen ah seen àq la kon léegi amatul dara lu ñuy joxe waaye kafaara gi tamit dafa war ci moom waaw kooku day kafaara te kafaara gi mooy tahriiru raqaba boo xam ne mu'mina goreel jaam boo xam ne bu gëm yàlla lay doon boo ko amul nag ah mooy kafaara gi ci alalam lay doon bu doon tey lu ñu jën jaam bu ñu jën dafa am moom ja côté jaam moom moo koy moom moo koy fay waaw alalam lay doon léegi nag bu. Euh, de trouvé lool mooy jaam amu fi suñu boroom ne fa man lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayni tawbatan min allah ku trouvé wul nag mooy dangay woor ñaari weer yoo xam ne yu successif la yu taqaloo yu tegaloo mu nekk sa li ngay tuube ci sa boroom te buur yàlla nekkoon na wa kaana allahu aliman xakima buur yàlla aji xamaa koon la xakiman aji xaraka aji xarañ la ay àtte kon lool la accident de voiture yi lool la côté biñ la mën a jéggal mooy côté diya bi côté diya bi moom nit ñi mën nañ la koo jéggal waaye kafaara gi lool sa digganteeg sa boroom la ndax diya bi mooy ndàmpaay gi ngay joxe indemnité yi ngay jox waa ji loolu diggante yow la ak mbokki waa ji ñu rey waa ji nga rey te tayoo ko léegi loolu seen àq ñoom bu leen neexee ñu ne jéggal nañu la ñu ne toppewuñ ko dara ndogalu yàlla la ñun dañuy delloo lépp ci yàlla du loo xam ne lu mu tay la kon ñun duñu ko toppe dara ah ñoom def nañ lu rafet de ñu def nañ lu rafet waaw def nañ lu rafet te ñu jara ñaana la ngo te yal na buur yàlla fay ñi nga xam ne ñooy xalaate noonu ndax bu dee ne ca ña nga xam ne tooñ ñu tooñ la nga fayu la ne woon ñi nga xam ne dañ leen di tooñ ñuy baale fa in aqabtum ah, fa in uqibtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi mu ne wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin buñ leen tooñee mbugal leen tooñ leen bu ngeen di fayyu fayyu leen lu mel ni liñ leen tooñ waaye wala in sabartum cëy bu ngeen muñoon de la huwa xayrun lissaabiriin moo gën ci woy muñ yi mu ne kàntaa yow aleyhi salaatu wassalaam bu dee yow moom wasbir muñal wama sabruka illaa billah kon lool bu dee na kañu tooñ lañ ne nga kii rawatina ak nga këne muñ ki muñ ñoom ñoo gën ci way muñ yi loolu rawatina ak ki nga xam ne moom du dañu ko tooñ mais kii dafa juum ndax tooñ mooy koo xam ne moo ko tey volontairement def la dara alors ko njuumte kon ala baa bi awla a fortiori ci njuumte kay jéggale kooku moom moom bokk na ñi nga xam ne ci muñkat yi la bokk kon loolu la mooy diggante ñoom seen àq la côté côté diya bi àqu ñi nga xam ne ñoom mooy mbokki ki ñu rey la bu leen neexee ñu jéggale bu leen neexee ñu xool ak waa ji gis ne waa ji ay moyen mayewu ko ñoom ñu ne ñun saa gëléem yi ñun deux géléem rek lañuy jël walla équivalent wam loolu mooy loolu seen àq la lu ñu ci bàyyi loolu loolu baax na waaw kanta kafaara gi nag loolu moom moom ci du seen mbir loolu sa diggante sa boroom la ak yow voilà kafaara mooy loo xam ne day far li nga xam ne moom nga defoon muy li nga xam ne mooy noon ngay def ngir réparer li nga xam ne dafa jóge ci yow nga def ko mooy goreel jaam gi loolu du seen côté ñoom yow sa côté ak sa boroom la lum la sant ni def ko boo ko amul nag mu ne fa siyaamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min allah moo tax mu ne tawbatan min allah voilà mooy loolu la mbir yi demee loolu da nga koy def weer ñaar boo amul jàmm te loolu mooy li lëng comme ni ñu ko waxe woon comme que ban fan ngay goreele jàmm fii kan moo fiy jàmm booy ñëw di ko goreel rawatina suñu ñun bokk suñu réew yi li ñu xam gisuñu fi benn jàmm boo xam ne ci lislaam moo tax ñu naan jàmm kantaakee suñu jàmm la yooyu ñuy waxante euh, bu ngénte jotee ñu naan joxal jàmm bi yi may seen jàmm jox loolu moom yëfi kii la rek loolu taxul ñuy wax yooyu taxul ñuy wax loolu moom ñépp xam nañ ne taxul ñuy wax jaam bi ñuy wax mooy koo xam ne xare lislaam moo am ñu jàpp leen te du ñuy jullit ndax bu dee ñooñu ay jullit lañu manoo leen a def jaam c'est impossible nga def leen jaam ndax waxoon nañ la ne am nay kaa yoo xamante ne ni jullit dina fa man a rey jullit voilà loolu sax tudduñu ko woon mooy euh, euh, que ne dafa am foo xam ne fa lay possible am foo xam ne nag ci du fa possible de waaw ndax comme li alayhi salaatu wassalaam wax ne képp koo xamante ne ñi nga xam ne ñoom lañ mën a rey mooy al qatlu al an nafsu bin nafs xamante ne nii moom euh, dafa rey nit ku rey nit kooku dañ lay jàpp mooy lii nag mooy loolu leeral nañ buñ nee ku rey nit loolu moom de toute façon xam nañ léegi lu ñuy wax lu xam nañ kan moo tax ñuy wax mooy tekkiwul ne euh, ku ku ku rey nit mooy mooy léegi léegi waaju tëb rek ay wax ku rey rek mooy gis nañ façon rey yi mooy dafa am ray yoo xam ne reyu tayeef ray gu nuroog tayeef ci selon jumhur ak li nga xamante ne ni mooy ray goo xamante ne reyu njuumte la léegi kon bi ki mu naan loolu mooy ki nga xam ne moo tay nit rey ko ta mu ne kooku noonu euh, <laughs> kooku moom dañ koy faat ak kan ak ki nga xamante ne day almufaariqu li yooyu mooy xam nga dane woon wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bilxaq suñu boroom dane woon bu leen rey bakkan boo xam ne buur yàlla da ko ñoŋal tere ku ko rey lu dul ci du dëgg li liy dëgg nag mooy loolu mooy lii muy wax moom aleyhi salaatu wassalaam ku rey nit ta tey ko kooku dañ koy faat ndax loolu ndax moo ko tey kooku loolu nag mooy bil xaq ci dëggangoo beneen bi mooy al mufaariqu li diine waa ji nga xam ne moo ne man jullit laa woon waaye yow ah maintenant daal saa yi je ma préfère redevenir un yéeféer quoi parce que cette religion là ça me ça me colle plus quoi xadis boobu muy saxiixay ni suñu boro buy seydna abdullah ibn mas'ud radiallahu anhu ibn ummi abdin mu ne yenent bi aleyhi salaatu wasalaam dane laa yaxillu dami mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allahu wa anni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa bi ixda thalath althayibu zani wannafsu binnafs wattaariku li diinihi almufaariqu liljamaa seydina abdallah ibni mas'ud radiallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de nee na laa yaxillu du dagan daganul lii mooy mooy tekki illaa bilxaq bi wala taqtulu nnafsa allati xarama allah illaa bilxaq bu leen rey bakkan bi nga xam ne moom la yàlla ñoŋal protéger ko lu ci dëgg ci dëgg goog nag la ñu yonent bi aleyhi salaam di wax ci xadiis bu ne ci saxiixayni bu seydina abdullah ibn mu ne laa yaxillu du dagan damum ri in tuur kenn koo xam ne muslimin aji jullit la ab jullit la du dagan ñu tuur ko koo xam ne jullit boo xam ne yashhadu mu ngi seede ne an laa ilaha illa allah te amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa taala wa anni ta man alayhi salaatu wassalaam rasulullahi ndaw yàlla la illaa ludul bi ihda thalath ci ñett yi képp benn ci ñett yii ci lay ci lay dagane ñu tuur dereetu jullit mu ne as-sayyibu zani bi ci jëkk sànq sànq bu jëluma woon kii bi nu mu tudd euh, ni mu ko rangalee léegi dañuy jël ni mu ko rangalee mu ne as-sayyibu zani ki ci njëkk mooy ki nga xam ne ak as-sayyibu zani koo xam ne moom mas naa sëy mas naa dégg alxayri mas naa sëy moo xam nag jamono ba pare njaaloo kooku moo xam que ne loolu jara leeral la ñaari mbir saxaba jara leeral assay assayibu bu assayibu zani mooy ki nga xam ne mas naa sëy ba pare daal di njaaloo kooku noonu bu njëkk bi mooy moom mooy ku mas sëy kese moo xam góor la walla jigéen la léegi est-ce que jamono ji muy njaaloo mu ngi ci buumu sëy walla nekkatu ci lool du ci dara loolu mooy lan mooy nit koo xamante ni en 1980 la marié woon la marié woon ak benn femme 1985 ñu daal di tas ba 2017 cinq ba 2017 mu redevenir célibataire ba 2017 tey le 13 août 2017 waa ji sëyatul 85 la gëj a sëy te booba ba sëyam tase mu daldi njaaloo démb le 12 samedi 12 août 2017 mu njaaloo démb ñu jàpp ko bay yi na yépp preuve yépp leer que ni moom dafa njaaloo wala mu ñëw ci devant le juge lii rek tribunal islamique la ñuy wax mooy boo xam ne réewum jullit moom mooy jullit mooy charia lañ fay doxal mu ñëw ne juge bi man kat dama jaaloo ñu xool ndax est-ce que waa ji xel mi manquéwul ndax en général ku ko def du ñëw di ko wax ñu xool est-ce que waa ji màndiwul bi mu ñëwee ci juge bi juge bi xool def ay test ñu xool ne waa ji saawam amul amul dose de kii de waaw dal amu ci ñu ne est-ce que tuxul ñu xool est-ce que tuxul ci jëlul ci bu dëgër bi méthamphétamine méthamphétamine xaw ma nu ngeen koy woowe gaa yi niñ koy woowe ak ñoomin gaa yu dëgër yooyu ñoom yàmbaaw ak ñoom eh, xaw ma extase yi xaw ma naka la ko gaa yi waxee ci millier yooyu est-ce que amul lu mu fóon wala est-ce que naanul ci ndox mu bon mi di sàngara ñu xool yooyu yépp dara dalu ko ci ñu xool est-ce que waa ji est amul woon ay antécédents psychiques waaw est-ce que waa ji mooy nekkul koo xam ne dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy dañoo xaw a wéradi mais ay jamono dañuy yor dañuy mel ni ku normal waaw almantu mooy koo xam ne day jege des fois da gis mu normal di waxtaan ak nit ñi di jëf-jëfi koo xam ne dara dalu ko ci mu xel léeg-léeg nag mu génn liñ naan mu génn gaam nag ba ñu xam ne waa ji wax dëgg yàlla xel mi des na mooy koo xam ne daal moom des fois la ko mbir yi dikkal ñu xool loolu est-ce que jamono ji mu ñëwee ci juge bi di wax loolu moom bokkul ci kaayoo yu ñi nga xam ne feebar booboo leen di dal moo leen dal te yëguñu ko mooy yooyu yëpp dañ koy xool moo tax ay ay nañ leen rey nii c'est pas automatique ah diw njaaloona nañ leen ko rey c'est pas automatique c'est pas automatique loolu ab ay ay enquête yu poussé la laaj même waa gi ñëw xam nga xam nga al al al al al al al kii moom euh, mooy l'aveu est la mère des preuves mooy nga ñëw ne maa def loolu mooy mooy ndayu ndayu ndayu preuve yi waaw mais malgré saa dañuy seet yooyu te loolu dumaa ko wax ni alayhi salaatu wassalaam moo ko doxale woon moo ko doxale woon saxaaba ba ñëwoon nekkoon dafa njaaloo loolu lépp la xool ne est-ce que kii wér na ñu xool est-ce que kii naanul xool ndax xeeñul sa garak yu mel noonu yëpp mu ne ko demal même bi mu ko dana ko demal waa ji insister mu ne ko demal waaw comme si bëgg koo dégg ndax danaan lii nit en général du ko def ba pare ñëw di ko reconnaître moo tax yooyu dafa laaj yooyu yëpp il suffisait même bu ne maa ko def après mu ne noo defu ma ko dañ naan waa ji defu ko ndax lan euh, <laughs> xoolal keroog bi ñuy wax ci affaire Seydina Usaama bi régle bi moo ma moo ma réeroon mooy mooy bon réer mooy maa ngi wax mais sama xel demu ci te pourtant maa ngi doon chercher règle bi mais maa ngi naan am na am na am na am na argument bu manqué am na argument boo xam ne moom kese ça suffisait mais yëg naa ne manqué na xaw ma nag mais maa ngi naan mais pour être wax naa lépp mais daal ma amoon naa doute que ne est-ce que argument yëpp ñëw nañ ndeke bii nii nii mooy bi nga xam ne c'était même mooy mooy c'était l'argument absolu mooy lan mooy këne pen yi alxuduudu tudra'u bi shubuhaat loolu ab règle la mooy pen yi ci lislaam dañ koy dindi dañ koy dindi dañ ko fii dañ koy dañuy baare ba loolu pen yi kenn du ko applike bu dee ne dafa am shubuha mooy lënt-lënt dafa am ci mbir yi lii laa doon mooy ñëwul woon sama xel mi nii mais maa ngi naan am na benn affaire daal bon loolu nag day dalaate moo tax nit mën nañ ko laaj benn masala muy tontu mais di tontu am am pourtant argument boo xam ne bu ko waxoon rek moom moom kese doy na mais buur yàlla def du gis argument boobu mooy du koy nëbb <laughs> moom mu muy wax yeneen argument yoo xam ne day dëgëral loolu quand mais am na boo xam ne il suffisait mu wax ko daanaka yeneen yi day ñëw rek di ngir gën a yokku argument yi mais bi koy gën a dëgëral bi nga xam ne moom bu ñëwoon rek même moom kese doon na doy moom du ko gis da koy fàtte léegi mooy bii mooy alxuduudu tudra ubil bi shubuhat mooy ne euh, pen yi pen ci l'islam fu lënt lënt amee dañuy teggi pen yi waaw ndax al euh, kii nu tudd baraatu zimma baraatu zimma mooy ne nit nit loolu loolu mooy moom la tubaab yi personne et innocente est innocente moom la ñuy wax ci beneen façon wax euh, euh, euh, la présomption d'innocence voilà meetar bu dee ne waxu may njaaxum yow meetar jéey nga daal di may nga daal di may kii Euh, euh, corriger foog naa noon ngeen koy wax la présomption d'innocence mooy que nit ki luñ ko mën a tuumaal tuumaal fekk defuñ enquête ba preuve yi leer bañ àtte ba juge bi àtte ne kii lii mooy peine bi moo ko def il coupable ba léegi noonu mooy dañuy jàpp ne deful dara loolu mooy la présomption d'innocence loolu mooy al aslu baraatu zimma loolu lislaam <clears throat> am na ko bu yàgg al aslu liy cosaan ci jullit ñépp baraatu zimma mooy moom dafa set wecc amul dara luñ koy gàdd ci luñ koy gàll ci loosam amul benn crime walla benn loo xam ne lu ñuy tere lu mu def léegi nag comme noonu mooy ci cosaan bi ku ñëw nag ne diw de moo sàcc lislaam du ne kon yaa diw mi sàcc mooy kan nga ne Moodu de lañ ne moo sàcc ñu ne ah kon nag yaa Moodu joxal jógal nga uti li nga xam ne mooy ay preuve yuy wane na yow sàccoo déedéet l'islam du def loolu de jamais kon mu yomb di kon ku nekk mën a tuumaal ku ko neex moo tax alayhi salaatu salaam ne gis nga bis ne nit ñi buñ leen doon topp ci seen yi ñuy yi ñuy tuumaal nit ñi naan diwa def diwa def konoon te dina am ay nit ñoo xam ne dinañu ñëw dinañu ñëw woote ne diw lii woote woo ne diw mii moo rey seen bokk ngir ñu daal di jàpp waa ji daal di koy faat ndax lan te dara ñoom ci seen bopp xam nañ ne demewul woon noonu mais comme que waa ji neexu leen te mënuñu ko supporter mu ne nañu ko tuumaal que ne moo def lii ngir ñu man koo rey mu ne buñ doon topp nit ñi ci ñuy wootew naan diwa def diwa def konoonte kon foofu la ñuy mujje moo tax lislaam du lool de ay yow diw léegi aywa waa ji tuumaal na léegi indil preuve bul wan na yow defoo ko mukk waa ji tuumaal lañ naan é yow indil preuve te bés boo fi tuumaalee nit indiwoo preuve affaire bi yar bi double tranchant la pas que double tranchant la gis nga boo boo indiwul preuve mbir mi ci sa kaw lay dal par exemple nit ku ñëw ne moom dafa gis monsieur B ñëw ne gis naa monsieur A muy njaaloo xam nga loolu ab tuuma la dagg na ab tuuma daal di koy teg ci loosu monsieur B monsieur A moom monsieur B léegi nan lañuy def est-ce que dañu naan léegi yow monsieur A comme que yow léegi yow monsieur B nee na yow daa ya dangaa njaaloo léegi indil preuve yu wane ne njaaloo woo déedéet dañ naan al aslu baraatu zimma lii cosaan mooy ne waa ji deful dara c'est la présomption d'innocence léegi nag indi leen preuve wala yéen ngeen def enquête buy wan ne waa ji dugg na moo ko def yow mi tuumaal ana say preuve lañ lay laaj monsieur B où sont tes nga ne waaw man dama toogoon doon surveiller ab parking boo xam ne man maa fay man maa fay gérant man man maay fay liggéeyal ne ko moom waaw ab sous la ma man fi may nekk ci poste PC bi foofee dafa am ay video surveillance naka laa kii am benn oto bu duggu après am ñaari nit ñu ca génn mu doon monsieur ami ak benn femme waaw ma gis leen ñu génn daal di lëngoo man daal ma ne kon moom moom moom ñu ne ah yow loolu lool mooy sa preuve nga ne waaw ñu ne la tey nga dee nga ne wala nga ne moo man gis naa leen nii si may yow ñuy sëy sax laa gis mais ci vidéo surveillance yi laa leen gis heure telle vingt-trois heures quarante-cinq ñu ne la lool mooy sa preuve nga waaw ñu ne la tey nga dee mooy yooyu yëpp dara du ci preuve <laughs> mooy benn preuve rek la boro <laughs> la lislaam nangu mooy ngeen ne ñeenti nit ngeen nekk ñeenti nit yoo xam ne bokku ngeen fu ngeen jóge mooy combine ndax lan combine la bañ ku nekk et ki ci des ni mu demee mu ngeen ku ñoom ñu nekk ñeme yàlla ñëw ne ñoom gis nañ ko comme noonu mu ne moom gis na kom ni muy gise ku nekk ne gis na ni gën na di dugg ci kuur loolu la gis loolu ku koy gis moo tax gis nit mu tëdd ci ci ñoom ñaar ñu tëdd rek kii tëdd ci kaw ki ci des rek manoo manoo ci sax tëb na yow waa ji fekk naa leen ñuy njaaloo manoo ko loolu yow ngay ñëw ñu ne la ana sa preuve te doo jëkkëru ndaw si waaw ndax bu dee jëkkëru ndaw si waa ji du ñu ñëw di ko dóor mais bu dee waat nañu mooy bu dee dafa waat ne moom loolu amul loolu moom mu ne moom bu jëkkëru ndaw si ne loolu am na ndaw si waat ne loolu amul boobaa dañ di tastat du ñooñu ñu mënate si mënatee sëy abadan ba faw ba faw amul lu àddina bi wëlbatikoo bañ mën a sëy ñaar ñooñu mulaa ana bu xasee am moom boobu mooy mooy alkubra mooy tas gi nga xam ne moom moom amatul dara nu ñuy def ba bañ boolewaat jamais mooy bu dul loolu waa ji moom ab étranger la ci ndaw si mu tuumaal wat wa monsieur monsieur A mu tuu kon monsieur B yooyu moom bu dul preuve bu mel nii ñeent ñoo xam ne bokkuñ fuñ jóge gise ko noonu ni gën ni dugg ci cour loolu moom yow léegi ci gën ni kuur di dugge ci gën boobu yow léegi kooku dañ lay lii léegi nag mu des kon nag mbir mi day daal di retourné wu ci kaw monsieur B moom mi tuumaale woon ñu daal di koy jàpp fëgg ko ay kuwu waaw yoo xam ne moom lañ koy dóor samaanii na jàll lañ leen di dóor quatre-vingts lañ leen lañ koy fëgg ak bu dee ñeneen ñoom it ku nekk quatre-vingts ndax ñuy tuumaal nit lool la de loolu moom buñ ko appliqué woon léegi tuuma yi arrêté waa ngi léegi moom walillahi kii allahu almustaan kon as-sayyibu zani lo as-sayyibu zani loolu la mooy waa ji kon ba 1985 la la tasoon ba ba le 12 août 2017 mu njaaloo le 12 août 2017 kooku noonu bu preuve yépp leeree kon mu ñëw ci devant le juge euh, islamique ne man man la réew moo xam ne jullit ñi mooy charia lañ fay appliquer ñu xool yépp xool na waa ji il était lucide dara dalu ko jinne fàddu ko dara daanuwul yësi naanul fóonut tuxut muqiwut léegi nag kon waajooju te tamit ah am na benn affaire mooy wa moom manu la ñëw nag ni maag maag maag maak soxna diw la woon loolu man na nekk non non non mooy moom manu la ñëw ne man <coughs> <coughs> dama doon jaaloo ak faam tel non que léegi moom ci waxam jooju ñu jàpp faamtel daal di ko ciy teg kenn du ko inquiété kenn da ko dul woo sax di ko demandé faam boobu mu wax kenn du ko woo dañ ko dul woo sax naan ko yow. diw mii nee na dafa njaaloog yow non kenn du ko woo moom kay mbir mi moom moom la concerné comme que nee na moom moo def kantaa moo xam la loolu yoonu justice bi yoonu nekku ci léegi kon bu lool leeree waajooju nuñ koy def kook dañ koy rey ci ci yoonu sharia ci loi sharia dañ koy rey mooy as-sayyibu zani nga ne ma ah non ji quatre-vingt-cinq la gëjoonu sëy quand même jamono yi yëpp yow kañ ne as-sayyibu zani ñu ne la waaw loolu mooy as-sayyib as-sayyib as-sayyib sax li muy teg en utiliser ci jigéen boo xam ne dafa mës sëy moom lañ naan jeeg as-sayyib entre al al al al kii as-sayyibu ak ki nga xam ne mooy njegemaar la as mooy ko mës a sëy ba pare kon kay jeex na léegi moom mas naa saisi fini que ça soit mu ngi ci buum instant bi muy njaaloo mu ngi marié wala lool du ci dara mooy exemple bi ma la jox bu doon quatre-vingt-cinq la tas gëj sëy ba 2017 mu njaaloo kooku bu preuve yëpp leeree ko dañ koy rey loolu mooy première côté bi beneen côté bi mooy ñi nga xam ne am na ñoo xam ne fii xaw ma ñoom lii sax dégguñu ko wala boog xaw ma dañ koo dégg dañ ko mal dégg niñ ko déggee baaxul ñoom ñu am ci beneen compréhension que ne njaaloo moom ki ñu ko tere mooy ki nga xam ne dafa sëy dafa dafa mooy mooy ñoom pour ñoom li ñu tere mooy adultère nit koo xam ne dafa sëy ba pare di njaaloo loolu lañ tere mais quant ab célibataire bu góor ak bu jigéen ñoom ñaar ñoom ñu ay célibataire di ko ci di di dund seenu dund di concubinage di def lu leen neex ñoom pour ñoom loolu dara new ci non non bañ a nekk boobu moom koo kenn du ko rey mais dañ koy dóor téeméeri yar ñoom ñaar ñooñu ñoom ñaar ku ci nekk bu preuve yépp leeree téeméeri yar ndax dañ koo xaraamal te ci kabaa'ir yi la bokk te bokk na di koy wane mooy ne njaaloo dafa bokk ci yi nga xam ne yi nga xam ne eh, eh, mooy dañuy alak nit te tamit yi nga xam ne buur yàlla da cee teg pen bu metti waaw mooy mbir mi du ne ab ah, mu du du lislaam du ne adultère kese la tere ah, mukk ay célibataire ab célibataire buy njaaloo ko mari wala wala ñaari célibataire yuy njaaloo loolu lépp dafa xaram waaw ndax mas naa dégg uh, am ku ma doon wax naan ma moom moom ni mu doon waxe que ne li ñu xaraamal mooy adultère ma ne ko non non non liñ naan fornication loolu ci la voilà que ça soit statut adultère ki marié nga yor ou bien waajan ko ca des marié c'est pareil c'est du pareil au même sauf que acte bi day wute bu dee ne koo xam ne moom adultère la ku mas a sëy kooku dañ koy rey bu dee nag koo xam ne masula sëy kooku téeméeri yar lañ koy dóor kon alayhi salaatu wassalaam ñi nga xam ne ñooñ lañu mën a rey ci diine wala taqtulu bu leen rey ak sa bakkan allati bi nga xam ne xaramallah buur yàlla moo ko ñoŋal aaya ku ko rey illaa bil xaq lu dul ci dëgg ci dëgg boobu yonent bi alei saatu salaam nen dereetu benn jullit buy seede ne amul benn buur ku dul buur yàlla lañ war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di indi lori di lori neex te man alei saatu salaam ndawam la lu dul ci benn bi ñetti benn ci ñett yi bi ci njëkk mooy sayibu zaani bi ci tegu mooy wan nafsu bin nafs an nafsu bin nafsi moom lañ la waxoon sànq mooy qatlul amdi nit ku tey comme borom oto boobu bu ma la fa yàlla defoon mu fëlwaa kooku dañ koy jàpp xëttéet waaw te ak niyem kese ndax ay témoin ngi fi ay témoin ña fa nekk ñépp ne waay waay ji moo ko wax saaga ne bu ko fa fekkoon dina nàngamtaan moo ngi nii moo ko wax ñi jege chauffeur bi yépp ne ñun de dégg nañ moo ko wax moom mu naan déedéet boobaa dañ koy jàpp daal di koy kill moom ndax loolu ak niyeeb boppam nit moom dafa ñeme yàlla preuve yi leer am nay seede jeex na par exemple al nafsu bin nafs deuxième koo xam ne moom lañ mën a rey mooy koo xam ne dafa rey ay ay nit rey te tay ko loolu nag gisoon nañ ne waa jumhur li gën a dëgër mooy bu dee ne am mbooloo ñoo rey nit tamit ñoom ñépp ñu participer ci te ku nekk def loo xamante ne ni loolu kese doon na tax mu doy waa ji dee loolu it précision la ndax bu doon ne waa ji ci oto bi la yóbbu moo conduire waa ji ba foofa ak waa ji ko jaay arme beeg waa ji ko mettre à loolu yépp ñoom ñépp duñu bokk ay àtte mais bu dee ne cette fois-ci mbooloo moo xam ne ku nekk par exemple trois personnes yu songu benn nit. ku nekk yor paaka kii jam fii kii jam fii kii jam fii ñépp jamandoo ci biir bi moom ñépp lañuy rayandoo ndax jamu kenn ku nekk doon na doy ngir waaji dee waaw an nafsu bin nafs mu ne bi ci mujj mooy a wattaariku li diinihi al mufaariqu lil jamaa waa ji nga xam ne moo ne man daal maa gëmoon gëmatuma tus waaye ah, yow fi lislaam yi nga xam ne saa yu tarde yi cette religion daal saa man moom jeni jeni madoor jeni kii adhère plus ah man daal saa yi bokkatuma kooku dañ koy dañ koy rey mooy ko tubbi murtad voilà mooy waaju murtad kooku àtteem mooy dañu koy faat voilà kon ñooñu kese mooy ñi nga xam ne ñooñu lañu man a rey ñooñu lañu mën a rey ah wa in taa'ifataani mina al-mu'miniina iqtataluu fa aslihuu baynahumaa ak ak boobu ñu waxoon ñaari kuréelu jullit yoo xam ne dañoo jote suñu boroom ne yëwénal leen seen diggante kon ñu ko waxe woon bu kenn ki beewee ci ñeneen ñi mooy ñépp ñëw ñu def ay délégation yónni fa ñoo xam ne ay émissaire ñu waxtaan ak ñoom ngir réconcilier kenn ki ne waaye yow dara man fi ma jàpp kenn manu ma cee bàyyi mu ne nekk leen benn yéen ñépp ak beneen parti bi ngeen dal seen kaw fa qaatilul lati tabghi ba keramuy dellu ci euh, euh, ila amrillah ci li nga xam ne mooy ndogalu yàlla mbiru yàlla léegi nag boobu bu amee xare am ci bu ñu ci rayee kenn mooy bu boobaa ñooñu par exemple foofu noonu kenn manu faa euh, kooku mooy rey boobu day nekk loo xamante ne ni buur yàlla moo ko permettre voilà moo ko permettre ci kaw noonu lay jullit mën a xare xeexe mais loolu daal nu koy jëkk du dañ naan euh, euh, ñoxor jaay rek ngeen ñëw di xeex dangeen ngeen di mooy il faut épuiser tous les moyens diplomatiques tous les moyens yi nga xamante ne mooy yeneen moyens yi yu possible yi bu demee nag ba liy amu fi te loolu ñoom ñuy def mooy day lor ñépp day mujj lor ñépp day mujj lor ñépp loolu dañ koy loolu dañ koy mën a faat ak tamit am na ñeneen ñoo xam ne dañ leen di mën a faat kon gars yi nga xam ne ay agresseurs internationaux lañu nga xam ne di wër ci dëkk yi mais di saccager nekk benn bërëb ku fa romb ñu nangu li nga yor amaana jaral na leen sax faat bakkan mais mettre les les villes ou les villages au feu et au sang ñu mel noonu buñ leen jàppee ñoom it lañ leen di teg. mooy ñi nga xam ne ñoom ba pare yufsi uh, day di wër wa yufsidu fil ard ñooñu boo leen jàppee an tuqatta'u bokk na ci la alxuraan wax ñooñu noonu lañ leen di def daggaate leen rey leen ndax gaa yu yow ñooñu dañuy gaa yooyu noonu lañ leen di def mooy ludul kaa yi ak kaa yi mel nii mooy ni jullit manoo rey jullit waaw kon loolu moo jëmoon kon ci suñu loolu lañ gisoon ci jotaay bi weesu voilà côté bii lañ fàtte mooy ñi nga xamante ne nii ñooñu nag julli l'islam dalay may nga man leena rek